أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabi adabi ta'aam wa fil baabil al-mi'a wa waahid baabu laa ya'iibu at-ta'aama wa istihbaabi madhihi kon al imaam al nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bii ñu génn buntu bu njëkk ci téere ñaareelu téere bi di kitaabu adab at livre bi nga xam ne mooy le livre des convenances en matière d'alimentation en matière de nourriture de du manger mooy les règles de la bonne conduite concernant le manger mooy tegginu lekk tegginu téere bi wax ci tegginu lekk euh, bunt bi ci njëkkoon moo doon chapitre cent tey ñu war a gis bunt bi ci tegu di chapitre cent un euh, benn pré benn euh, leeral mooy bun téere bii nii kitaabu adabi ta'am ni muy tàmbalee ba na muy jeexal imam du fi indi benn aaya ni mu doon def chapitre yi rahimahullah di commencer ubbi indi ay aaya même bu dee benn lay doon walla boo xam ne sax lenn ca aaya door a dugg ci hadis bii moom téere bi yépp amul benn aay bu mu fi boo xam ne kom noonu la ko doxale waaw walillahi alhamdu wal kon ci suñu jotaay bii ñu génn kon gisoon nañu euh, chapitre boobu bañ koy tëj hadis biñ mu jëwoon na gis moo doon hadisu Seydina Muaz ibn Anas radiyallahu anhu di hadis numéro sept cent trente-cinq mu ne woon yeneen tibale an mu ne waan Muaz ibn Anas radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man akala ta'aaman faqaala alhamdulillahi alladhi at'amani haadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi waaw hadis boobu lañ gisoon te boo fàttale koo xam nga gisoon nañ hadis numéro cent quarante bi mooy euh, chapitre treize babun fii bayaani kasrati turuqil xayr mooy xadis boobu nga xam ne ca buntu ba moo doon ar-rabi' wal ishrun Seydina Anas bu buuteeg Anas bii nag manoo kii Muaz ibn Anas voilà mais Seydina Anas bala ibn Malik radiyallahu anhu foofu mu ne woon inna allaha la yarda yonent bay sa sa mu ne inna allaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alayha aw yashraba sharbata fa yahmaduhu fa yahmaduhu alayha waaw mu ne woon borom bi de dafa gërëm ci jaam bi bu lekkee ak lekk lu ko borom bi xéewalal mu sant ci boromam waaye bu naanee am naan mu sant boroom bi tamit ci naan googale kon muy loolu mooy buntu yi doon gis loolu la doon kon tey ñu ñëw kon ci chapitre garab ci toolu nit ñu sell ñi liñ eh, tàmbalee téere bi ba léegi di chapitre cent onze baabun te di ñaareelu té bu chapitre buntu ci téere bii di kitaabu adabi ta'am mu ne baabun deux points wala nga ne baabu laa baabun chapitre baabun sous chapitre baabun buntu bu baabun garab ci tool bi lan lay wax laa ya'ibu du ayibal at-ta'ama ñam waaw wastihbaabi ak sopp gu ñu sopp madhihi tagg sax ñam woo wala au contraire nga koy ayibal waaw nga koy ayibal léegi nag loolu lay indi fii waaw nga xam ne bari na yoo xam ne yu ñuy doxal la dara dëppoowu ceeg li nga xam ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi doon doxale waaw loo xam ne dëppoowul ak yonent bi alayhi salaam nim doon doxale waaw fii nag ñaari xadis la fi indi muy xadis numéro sept cent trente-six kon al imam di tàmbale mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala maa aaba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ta'aaman qatt in ishtahaahu akalahu wa in karihahu tarakahu muttafaqun alayhi kon al imaam al haafidu an-Nawawi rahimahullah mu indi kii bii nii hadiis bi <laughs> eh, mu ne wa an Abi Hurayrata waaw mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi di Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu taala anhu anna qaal mu ne maa aaba lii nag daa nekk xadis yoo xam ne ndax xadis loolu la ku yaakaar ne xadiis mooy loo xam ne dañ na yonent bay saa saan day wax day wax loolu lu du lool kese xadis de waaye description physique ak morale ak tamit décrire moom li nga xamante ne mooy ay mbiram wala lu mu jëfam loolu ci xadis la bokk bii ci loolu la bokk waaw <laughs> mu ne maa aada saydna Abu Hurayra mu ne masula ŋàññ maa aaba doonu loon ŋàññ de rasulullah yi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah doonu loon ŋàññ taaman ñam doonu loon ŋàññ ñam de moom daal xattu waaw mooy masu koo def loolu masu am inistahaahu daal moom daal ñam buñ ko teg bu dee buñ ko taajal wala buñ ko jox bu dee na bëgg na ko akalahu mu lekk ko wa in karihahu bu gisee ne daal ñam bi àndul ak euh, bëggu koo lekk ah tarakahu mu bàyyi ko saamu def benn commentaire nag waaw boo ko tegalee ñam bu mu bëgg a lekk dina ci lekk bi mu bëggul a lekk du ci lekk waaye nag du ne bon ah. waaye lii la ma koy lekke yii mooy lan non déedéet yoneen saa sam masula def loolu voilà mu ne xadis bi muttafaqun alayhi waaw mu ne muttafaqun alayhi ah xadis bii daal imam al Buxaari ak al imaamu Muslimu Abul Xusayni rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo eh, léegi nag laaj bi première laaj première jàngat mooy est-ce que lii al imamaani al shaykhaani al alamaani ñoom dongo ko solo ñu ne la hadith bi ni al imaamu ahmadu seen sëriñ daal dina leen ci jiitu na ko noon seen mbokku taalibe fekk na leen ci al imaam abu daawud ak al imaam at-tirmidhi ak al imaam ibnu maaja al qazwini rahmatullahi ala al jamii imaam al buxaari indi na ko ci bërëb yoo xam ne bari na indi na ko ci kitaabul at'ima baabu ma aaba nabi sallallahu alayhi wa sallam ta'ama waa indi na ko ci eh, kitaabul manaqib baabu sifati nabi sallallahu alayhi wa sallam ñaari bërëb yooyu la ko indi kon al imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala ci kitaabul at'ima mu ne haddathana Muhammad ibn Kathir mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Kathir al-Abdi wa Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Sufyan mu ne ki ñu xabaare mooy Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahimahullahu ta'ala an al-A'mash moo ko jëlee al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawla Abu Muhammad al-Kufi at-Tabaristani al-asl rahimahullahu ta'ala an Abi Hazim moo ko jëlee Abu Hazim di Salman Abu Hazim al-Ashja'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata moo ko jëlee Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi as-sahabi hafiz as-sahabati moo ëpp lu mu nettali hadis ci Yonent bi alayhi salaam radiyallahu anil jami' annahu qala ma aaba an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama ta'aman qat in ishtahahu akala wa in karihahu taraka taraka kanta al imaamu muslim abul husayn moom benn bërëb la ko indi dajale xadiis yi ñaari xadiis ñaari version la ci indi euh, mu euh, kii ko léegi euh, al imaamu muslim abu ibn ama muslim abul husayni <laughs> abul husayn muslim ibn al hajjaj rahimahullahu taala moom ci kitaabul ashriba la ko indi baabu la ya'ibu at-ta'am xoola deuxième bi nga xam ne moo xaw a kii tuuti nga xam ne jaarul ci euh, Abu Hazim ndax da ko benn bi ci Abu Hazim comme Imaam al-Bukhari beneen bi ci Abu Yahya mawla Abi Ja'da la jaar mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abu Kurayb wa Muhammad ibn al-Muthanna wa Amr an-Naqid ñaata sëriñ <laughs> mu ne wal-lafdhu li Abi Kurayb al-Imam Muslim <laughs> rahmatullah alayhi mu ne haddathana nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba suñu sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba mooy kan ah, Abdallah ibn Muhammad ah, ibn Abi Shayba mooy Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Kufi al-Wasiti al-asl al-Absi mawlahum rahimahullahu ta'ala wa Abu Kurayb ak suñu beneen sëriñ di Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al Hamadaniyu al-Kufiyu sëriñ waa kutubu sitta wa Muhammad ibn al-Muthanna ni Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa az-Zamin al-Basri moom itam sëriñ ci waa kutubu sitta wa Amrun an-Naqid ak sama beneen sëriñ de Amru ibn euh, an-Naqid de Amru ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Uthman al-Baghdadiyu an-Naqid rahmatullahi ala al-jami' kon ci ñeenti sëriñam yi la ko jële mu waaye kaddu yi wal lafdu li abi waaye nag kaddu yi may indi fii man am muslim abu kurayb moo ma ko muy ñaareelu sëriñ bi ma tudd moom eh, eh, eh, moom moo ko muhammad ibn al moom moo ko indi wal mu ne qaalu ñoom ñëpp nee nañ axbarana abu muawiya di abu muawiya muhammad ibn xaazim at-tamimi saadiyu mawlaahum muy al-kuufiyu ad-Darir Abu Muawiya ad-Darir rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana al-A'mash mu nekk ñu nettali al-A'mash an Abi Yahya mawla Ali Ja'da fii mu jaar ci Abu Yahya al-Madani eh, al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala eh, eh, moom mi al-imam al-Hafiz Hajar Taqrib at-Tahdhib dana maqbul voilà ma imaamul yi eh, eh, dafa moytu indi càllale bi jaar ci moom voilà <laughs> waaw <laughs> mais bon indiwu fi lu chage quoi comme li ko ñenn ñi jàpp indiwul lu chage ah parce que li mu indi chage chage mooy loo xam ne yow da ngaa indi wax joo xam ne dafa wuteeg ñi la ku la gën a wóor wala ñu la gën wóor voilà mais moom eh, indiwu fi loo xamante ne nii dañ naan moom chage la dafa wuteeg xadiisu biñ gis léegi muy xadiis bi jaar ci. nga xamante ne nii mooy bu dëgër këcc bi nga xam ne ci Abu Hazim la jaar voilà parce que li Abu Hazim wax moom kese moom la indi ah voilà indiwu fi dara léegi kaay xool kaay ay wañu continuer nga xool <laughs> waaw léegi kon nag euh, an Abi Hurayrata moo tax imam Muslim indiwu ko moom kese dafa indi euh, riwaayu Abu Hazim bi bi jaar ci Abu Hazim comme ni ko imam Bukhari indi dool cee teg lii ngir wan la da koy sukkandikoo kese mais nekkul ne moom Euh, euh, voilà euh, mais ci moom ci boppam sax rien que bu doon moom kese hadis bi dëgër na voilà hadis bi amul dara lu wuteeg loo xam ne dañuy gis feneen lu wuteeg moom kon nag wutewul ak lool mu ne kon an abi yahya mawla ali ja'd an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa aba ta'aman qatt waaw ah, fii dane masumaa gis ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa daal di ŋàññ benn ñam mukk kaana ne ko nay yashtahu akala bu ko bëggoon daal ñam bañ ko jox mu lekk ko wa in lam yashtahi sakat voilà bu dee bëgg ko nag day noppi kon mu ngi noonee euh, loolu lu am am solo la alors que imam euh, euh, kële nu mu tudd Euh, riwaay bi nga xamante ne moo jaar ci Abu Hazim imaamu Muslim Abul Husayni rahimahullahu ta'ala foofu moom la njëkk indi doo cee teg hadis biñ la wax nii foofu dane haddathana Yahya ibn Yahya wa Zuhayr ibn Harb wa Ishaq ibn Ibrahim moo fii ñett biñ jóge ñeenti sëriñam la ko jële fii ñetti sëriñam mu ne haddathana nettali nañu Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammar at-Tamimi al-Hanzali mawlahum Rayhanatu Naysabur al-Manqariyu al-Minqariyu mawlaahum rahimahullah wa Zuhayr ibn Harb muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasaa'iyu al-Baghdaadiyu rahimahullah wa Ishaaq ibn Ibrahim di Ishaaq ibn Ibrahim ibn Maghlad ibn Ibrahim ibn Abdillah muy Abu Ya'quub al-Hanzaliyu at-Tamiimiyu al-Marwaziyu rayhaanatu rayhaanatu Naysabur rahimahullahu ta'aala ah xaritu imaamu Ahmad àndandoo annahu qaala rahmatullahi alayhi qaala mu ne Zuhayr mu ne Zuhayr nee na haddathana nee na moom dana haddathana wa qaala al-aaxaraani kanta ñaar ñële moom muy Yahya ibn Yahya Ishaq rahmatullahi alayhima ñoom dañu ne axbarana ñoom dañ ne xabaara nañu Jarirun di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays rahimahullah Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Raazi al-Kuufiyu al-Qaadi rahimahullahu ta'aala an al-A'mash an al-A'mash jële ci al-imaam al-A'mash Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadiyu al-Kaahiliyu an Abil Haazim gis nga sànq an Abii Hurayra radiyallahu ta'aala anhu maa aada rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ta'aaman qat kaana idhaa ishtahaa shay'an akala wa in karihahu tarakahu mu ngi nii kon mu ngi noon kon xadis bi mu ngi nii nga xamante ne nii xadis la boo xam ne bu rëy mbir léegi al imaamu Nawawi <laughs> pour wax lëkkaale bi ñu am ak suñu bunt bi bi nga xam ne ci lay sarah xadis bi ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhima mu ne hada min aadabi at-ta'am al-muta'akkida waaw mu ne lii moom daa ci li nga xamante ne ci teggin waaw hadis bii day ñëw di wax ci tegginu lekk walla moo di ko fii kitaabu kitaabu adabi ta'am yi nga xam ne dafa feddaleku teggin yu feddaleku yi nga xam ne nit ki da koo war a am waaw mu ne kanta imam euh, Seydina Abu Hurayra lim ne yonent bi saa saa maa ba ma sola ŋàññ ta'aman am ñam mu ne aybu ta'ami nag di ŋàññum ñam mooy comme nga ñëw ka qawlihi comme waa ji ne maalih ah affaire bi c'est trop salé waaw wala mu ñam mbir mi c'est pas trop safon c'est pas c'est pas c'est lan dese naa safon kii non xorom si des ah ah mais affaire bi fàdd na mais affaire bi c'est mou ah c'est quoi ça lii c'est trop c'est trop euh, borom c'est trop fondant il n'est pas assez <laughs> raqiq ghalid ghayra nadig ah. affaire bi dese naa ñor ah. <laughs> ak yu mel noonu c'est trop cuit hein ah. non côtelette bi waruñ ko woon a cuire comme ça quoi wala côte de veau bi fallait trop cuire hein ah. voilà mu ne yooyu yépp ci la <laughs> léegi léegi mu ne mel ni nit danaan ah ah mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam kat Seydina Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhu dugg na ak yonent bay saa saam dugg na ànd ak moom ci yaay Maymuna bintil Haaris al-Hilaali yaay Maymuna lu mbokk ak Seydina Seydina Walid <laughs> ah yaa vay loolu moom dañ ko fee wax waxati ko fi <laughs> yaay Maymuna lan la bokk Seydina Xaalid ibnul Walid boo bëggee ma dolli la ci leen ak Seydina Abdallah ibn Abbaas ñett ñoon lan lañ bokk yaay Maymunatu ah bint al-Haaris al-Hilaaliya Seydina Xaalid ibn al-Waliid ibn al-Mughiira ak Seydina Abdallah ibn Abbaas ibn Abdul Muttalib ñetti ñoom luñ bokk <laughs> ah xamoo da nga ko fàtte yaa Xaalid ibn al-Waliid ak Abdallah ibn Abbaas seen ñaari yaay yi ay sœur lañu te ñoom ñaar ñooñu ay sœur lañu ci yaay Maymuna ñoom ñépp Haarisa leen jur waaw ma waxaat la nga dégg Lubaaba bintul Haarisi yaayu mooy soxnaay Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib mi jur ñoom Fadl ibn Abbaas ñoom Ubaydillah ñoom Abdallah ibn Abbaas ñii ñoom Qusam ak ñooñu hein ñooñu noonu eh, eh, eh, ndaw soosu ak yaayu Xaalid ibn al ay sœur lañu waaye ak yaay Maymuna ñoom ñëpp ñoo bokk papa yeneen tubay saa saam nag dafa doon euh, Seydina Xaalid ibn Walid dañuy dafa ñëw kon ci taantaam ah dafa ñëw ànd ak yeneen tubay saa saam ànd ak mu kii mu ànd ak yeneen tubay saa saam ñu dugg ci taantaam léegi ñu am luñ ko doon tegal am balaa buñ tegal yeneen tubay saa saam am benn jigéen bu ne ci biir mbooloo mi ci biir néeg bi ne ah wax leen yeneen tubay saa salaam. wax leen yonent bay saa saam li ngeen koy tegal lan la ñu ne ko mbëtt la de yonent bay saa salaam retiré loxoom ne ah <laughs> kon ñu ne Seydina Xaalid ne ko yonent saa saam dafa xaraam mu ne ko déedéet sauf que daa daa daa bokkul ci lekk fa ma jóge rek moo tax miinu ma ko lii euh, sama sama bakkan miinul lii lekk gu mel nii waaye lekk leen lekk leen <laughs> ñuy <laughs> koy lekk biir néegam muy xool yonent saa sala waaw <laughs> loolu nag la la imaamu Nawawi nag <laughs> xam ne nit ki dina ñëw ci loolee man na ne ah waa loolu moom euh, bokkul ci ŋàññ ñu ne la mukk loolu ŋàññ la déggoo lim la wax loolu la lu Seydina Abu Hurayra wax de wa in karihahu taraka bu dee ñam la boo xam ne euh, euh, bëggu ko lekk day bàyyi noonu du ne oh, lii moom moom neexut wala lii moom déedéet te li tax mu wax yeneen saa salaam mooy Seydina Xaalid ibn Walid moo ko laaj ne ko ah xaraamun ya rasulullah ne yeneen saa salaam dafa xaraam mu ne ko dée mu ne leen déedéet lekk leen lekk leen mu ne man fi ma jóge dañ ko miinul rek fa ajiduhu <laughs> moo tax looloo tax ma sama sama kii aan kiiwu ko mais lekk leen waaw <laughs> moo na Imaamu Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj mu ne wa amma xadisu tarki akli dabb fa laysa huwa min aybi taam voilà kon wax naa la kon xadis boobu bëgg a wax xadis boobu di wax ci bàyyi gum lekk mbëtt fa laysa huwa loolu bokkul min aybi taam ya ah, ci ŋàññ li nga xamante ne nii mooy ñam innama huwa ixbaarun dafa li mu nekk dëgg mooy dafa xabaare li tax bañ ko laajee lu tax ndax dafa xaraam mu ne déedéet bi anna hadha taamul xaas la ashtahihi mooy àndul ak man mooy kiiwuma ko rek dafa ko miinul moo tax léegi rek habitude alimentaire day am waaw waaw mooy habitude alimentaire day am nit dina tàmm lekk parce que fa mu dëkk la waaw te nit ku nekk bu dee français nga léeg-léeg yow ay lekk français ngay gën a miin surtout bu dee euh, yow côtoyé woo ñeneen ñoo xam ne français lañ comme yow mais d'origine beneen pays boo xam ne comme ay Afrique ay Asie wala ay ay ay ay Chili di la ngay ngay togg ngay ñam ci ñoom yeneen façon togg boo maywul ñam yi ngeen miin kese en en tant que français français loolu ngay miin naka noonu wolof bi waaw wolof bi dëkk Dakar nga xam ne moom xamul lenn fii mu a boo ko tegaloon eto jay boo may bu ci lekkee ñaari kudd wala ay mboroxe tem mu jàpp ne affaire bi neexul parce que xamu ko voilà da koo ñem <laughs> da koo miinul rek <laughs> voilà yenn saa salaam nag mu ne affaire c'est que fa ma jóge dañoo miinul lii mooy di lekk ay mbëtt yi lool la mais neewul ne voilà butti gi baaxul moo tax mu ne gaa yi lekk leen ànd boo xam ne mu ne mu ne loolu euh, yellul ci man may xaraamal lu yàlla daganal lekk leen <laughs> voilà kon loolu la loolu la imaamu Nawawi rahimahullahu taala di wax waaw ah léegi kon loolu am na solo léegi nag ñu ñëw ci beneen affaire mooy kon gis nañ lëkkaale bi mooy loolu mooy ay teggin ñu la tegalee plat daal boo bëggee lekkal te sax xadiis bii ñëw day wan ne yow bu dee loo bëgg la bul yem ci lekk kese waaw na nga apprécier waaw apprécier la <laughs> waaye bu dee nag bon a ah, da àddina bi noonu la soo amu neex mbir mi dëppoog li nga bëgg wala mu bañ a dëppoog li nga bëgg bu dëppoog li nga bëgg nag bul ŋàññ affaire bi parce que euh, xéewal la quoi xéewal la mooy du lu xaram waaw moo tax maa aaba bi euh, loolu beneen affaire la boo xam ne naroon naa ko fàtte ma voilà maa aaba loolu comme li al imaam al hafiz ibn hajar <laughs> wax bi mu koy sara mu ne eh, non loolu mooy yeneen saa sal masula ŋàññ loolu euh, bu dagana ah. sinon bu dee bu bi la si waaw dina ne euh, lekk mbaam xuux baaxut waaw <laughs> loolu wax yow non non boobu moom il yow loo ne ah maa ba yenn saa salaam ma salaam naan mais yow lu tax ma jënd sama bolognaise yi nga xam ne euh, viande noo xalaat laa ko lekk laa ko toggee yow yow lan nga koy ñaan ñi alors que ñu ne la déet boo bokku ci ah, ah attention non ah non non non mooy boo xamante ne ni euh, lu dagan la bu dee moom lu xaraam la boo xam ne dagan defu ko ba bañ leeral dina ko leeral ne lii baaxul a lekk. wala lii borom bi dafoo xaramal xaraamal inna allah xarama ashiyaa borom bi moo xaramal ay mbir waaw bara mu jox la ci lekk yoo xamante ne nii innama xarama alaykumul maytatu wad dam wa lahmul xinziir voilà borom bi ci boppam moo ko njëkk a xaraamal naa ci yéen midd ak geret ak yàpp cochon mbaam xuux ñoomin mbaam yëpp ñoomin facochère ak façon yooyu yëpp ñu ngi ci biir kon nag mu ngi noonu quoi loolu kon loolu la yonent bi alayhi salaam loolu lay wax ah mooy bu dee lu xaraam la moom si dina la wan lii baaxul waaw ba pare tere waaw comme ni nga xamante ne nii loolu mooy li jaadu waaw mooy mooy li nga xamante ni dafa jaadu kon affaire bi loolu la ah kon euh, loolu mooy ay teggin léegi nga ne ma mais attention man nag am naa benn problème ah parce yow. yow ngaa ne léegi bu bu nit kiy togg soxna liy togg ne ne ne nit ki xoolal ma cin li ndax ndax saf na safut wala sama togg bi ña ci mais boobu du ma wax li ma xalaat eh, non kan moo la wax bul wax li nga xalaat non loolu daa bokk wala may professeur culinaire <laughs> man professeur de togg laa <laughs> waaw am Cheikh Fall waaye yow toog Cheikh Fall <laughs> <laughs> non ko xam naa am pare naa wër fu mu nekk quoi <laughs> ko yàlla xam na ne xel sam <laughs> professeur bi moo tax turam ñëw léegi ne ko ba ma ko gëjee xalaat sax sama xel dem ci moom daa yàgg la ilaha illallah tam doon nekk RTS temps yi yàgg ya yan temps yow bay boobu juddoo goo yow moom yow amul président Wade moom <laughs> wala ko xamul président Diouf moom yàggoo <laughs> waaw léegi <laughs> waaw moo doon jàngale di ay togg ci RTS xaw may samedi la woon xaw ma ay côté midi Cheikh Faale di togg lu am solo waaw rom loxo bu baax la woon waaw waaw na ndax mu koy def ba léegi mu diit xanaa war naa dem alaal la retraite nag di di superviser gars yi wala ubbi benn centre de formation en matière de togg allahu akbar léegi mooy nga ne léegi waaw man may jàngale yooyu sama étudiants yi ah wala sama étudiante yi man mii nga xamante ne ajaa ah ajaa majoor mii nga xamante ne maay maay jàngale ah sama kii duma leen wax ne leen li ngeen togg duma apprécier nee lool <laughs> yoon waxuñ la lool de loolu dangay ngay jàngale foo ngay correction ci mu jàng daa am waaw loolu doo bàyyi muy kii da koy naan voilà c'est bon léegi jour examen bi kon nu muy demee kon examen bi yow xanaa ñëpp ay réussir déedéet affaire bi du loolu ah non lii yonent bay saa saam li mu lay wax maaba que masula ŋàññi ñam mooy yow nga ñëw ñu tegal la dara comme liñ la fa li ma fi mbokk mi waxoon te ma waxoon leen ko fi rek waaw muy kilifa gu waye di goo nga xamante ne nii moom ci boppam nee na am mbokk wa kilifa googu moom moo ko nettali ba pare am ci kersa gu rëy ndax nee na ñoom ñoo fa àndoon quoi waaw ñoo fa àndoon côté njaarim la woon léegi <laughs> mooy invitation yooyu nga xam ne village bi dañ lay dañ dañ naan sëriñ bi fi ñëw gaa yi waajal ko jigéenu dëkk bi yëpp bàyyi lépp lu ñuy def nekk ci togg yi ay fan ñu sonn ci organisation bi lépp waaw ba bés bi nga xam ne ci lañ kii jigéen ñi sonn ñépp sonn góor ñi ñépp ñu indi affaire yi teg lekk gi sëriñ bi amul dara lu muy def mu ñam affaire bi am seen lekk gi dara neexu ci yéen da a yabaate ak yu mel noonu wax yu mel noonu quoi lii nan lañ ko nit di togge ak yu mel noonu léegi mbokkam li nga xam ne sëriñ ab sëriñ mooy bon sëriñu sant quoi <laughs> en tout cas euh, ki ci amoon sa moom kooku moom niru na ne sëriñ du sëriñu sant kese waaw moom moom parce que loolu mooy li jaadu loolu la yonent bay saa saam jàngale quoi moom moom très bien kooku mais keneen mbokkam mi mi nga xam ne moom moom si boppam lañ doon ganale moom moom mooy sëriñ ba nga xam ne moom la gaa yi doon ganale kee dañ ko ci daa ñëwoon rek ànd àndoon ak moom wala boog mu tombe ñëw rek tombe ci mu nee na maa ngi <laughs> mbokk mi naan moom nee na mu mu sëriñ bi ko la nekkal ne ko maa ngi am kersa boo kersa gu mag doo xamante ne nii xaw ma nan laay def rek ma <laughs> ma ne lii de yéeme na moom <laughs> waaw mooy kili gis nga kilifa gu wayat yi waaw yow nit ñi sonn ci lépp même yow lu mënoon di dem waroo war a wax dara nga ñëw naan nen da ngeen a da ngeen a réew yabaate ak yu mel noonu lii nan lañ koy toggee alors que yow nit ñi waxoon naa la nag façon yooyu gis nga yow boo demoon tey fekke woon affaire bi mu naqari la nga jóg ne sëriñ bi yow waay lii kenn du ko def ñoom waxuma la sëriñ bi de mais ñoom ñi tong tong bu naqari bi ñoo lay mbugal yow jàpp ne ñoom sëriñ bi li muy wax loolu la alors que li mu wax tous du noonu waaw <laughs> moom laa la doon parce que gars yi comme que dañ leen a mystifier def leen ay ñoo xamante ne ñoom dañoo nekk ñoo xam ne euh, du ñu def lu dul noonu <laughs> te ñoo ko tay ñoo ko gina a xam nañ ne lu bari li ñi ñenn ñi di def tous la teguwul dara ak nit kese da koo bañ léegi nag yow boo ñëwee di leen ko wax yow la ñuy mere waaye nag ku nangu euh, njatt sa bopp ci ay feer ñu lay yeew yaa xam waaw yaa xam <laughs> waaw loolu façon yooyu la ñuy wax waaw waaw xattaa sa kër c'est yow lenn lenn man nga ko mooy ay gan ngeen am waa ngeen di waajal añ bi waala lekk ñu lay laaj ndax saf na xorom ak saful xorom lool nga ne lii saf na xorom wala ëpp na wala ëppul loolu kenn waxul loolu <laughs> moo professeur bi yem <laughs> boo ko waxul da ngay bàyyi noonu ñu ne ah ñu waajal rek nga ne <laughs> noppi waxoo déet waxoo waaw ñu bàyyi noonu yóbbu ndekete yoo affaire bi fexe naa nekk top loolu taxul ñuy wax ah non waxuñu loolu waaw ah <laughs> voilà lii mooy yow ñu indi la plat tegal la ngay kii non ah affaire bi dafa lewet quoi ah sa naajo ji dese naa ñoran oh saay wala pataas ji sawaay pataas ji ni moo ko gise nii naa ngi sulan waaw yooyu moo ñaaw te loolu la yonent bari sa sam du loon def te loolu mooy li nga xam ne moo jaaduwul waaw loolu moom mooy li nga xam ne teguut fen <laughs> waaw teguut fen kon lool la ne yonent bi alayhi salaatu salaam maa aaba waaw do bu bëggee dina ko lekk bu bëggul nag du ko lekk waaye nag ah bu lekkul man nga laaj ko dina la expliquer <laughs> comme ni boo xëy naa Xaalid ibn al-Walid <laughs> radiyallahu anhu ko déedéet c'est que daa miinul <laughs> te yonent saa salaam ah, waa Quraysh la jóge sëy naa Xaalid fu mu jóge Quraysh la jóge ñoom ñëpp ñoo bokk fu mu jóge mais sauf que loolu laa doon wax naan affaire kii waaw mooy say ñoo bokk bañ jóge Quraysh lañ jóge Makka lañ jóge non zara Allah sarafan <laughs> mais sëy naa Xaalid moom at moom moom miin na fi lekk geneen goo <laughs> xam ne yeneen saa saram moom miinu ko dañoo <laughs> bokk fuñ jóge kon nag affaire baa ngi noonu waaw bul ne daal on est tous des Sénégalais il faut que tout le monde mange mafia voilà bëgg maa fi tout le monde ku bëggoon maa fee attention déedéet <laughs> waaw euh, bu dee da ngeen ko miin maa waaw mais mboroxe bu dee wolof nga boo xamante ni nii yow euh, mbokk alpulaar yi euh, surtout pëlu Guinée yi ñuy def yu mel noonu yu am solo yooyu yow xamoo ko nga mos <laughs> nga mos ci affaire bi xawulaa ci nga tibb ñaari kudd nen suur nga wala doy na <laughs> ga moom dane oon waaja moom <laughs> ko nga xamoon xamoon naa ne doo doo ci lekk lu bari <laughs> yéen xamu ngeen bi waaye seen président ba woon Abdou Diouf xam na bi yenn fël Guinée fële ca ca ca wolof ya ndeysaan ca Sénégal façon yooyu la mooy plan waa aji keroog lu koy door a mos mboroxe la tudd waaw mais yooyu yëpp mooy yow boo ñamal après boo dee kii nga lekk bu dee kiiwul nga bàyyi waaye euh, bul bul ŋàññ loolu mooy li am solo parce que parce que boo ŋàññee mooy ci euh, doon togg yow félicité wu mooy day nekk genre big rouge quoi <laughs> am nga togg sonn ba pare <laughs> <laughs> ñu xamal ne ne ah waaye sa lii bi ma xorom si safuta ah. <laughs> xam nga lool am na muy jur <laughs> ah. ah ah gars yi de lekk nañ waaye de <laughs> bari woon nay gàññi de waaw ah, bu dee dans le cadre de ñu ñu réparer pour ëllëg loolu garaawul mais dans le cadre de noonu ak kii voilà yow nekk mel na bëgg rek ab ab commentaire boo def lu nekk am loo commentaire déedéet waaw parce que bu boobaa da ngay xaw a tojaale xolu toggukat bi quoi ah Cheikh Faale kon wallahu taala alam kon al imam al hafiz an-Nawawi léegi moom di deuxième hadith bi rahimahullahu taala